wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci yebal gu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yebal seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal ilal yaman yónni ko yaman yónni leen ñoom ñaar fi nga xam ne mooy yaman ah jeexaloon nañ ci ndénkaane yim def moom alayhi salaatu wassalaam ak yim digal Seydina Muaaz gisoon nañ ne bi mu ko defalee ndénkaane yooyu da ko gunge ba ci buntu Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ko yaa Muaaz asaa an laa talqaani ba'da caami haadaa fa bakaa Mucaadun jashacan dana ko woon bi muy tàggatoog moom yow Seydina Mucaad amaana dootoo ma gis ginnaaw sama at mi wa asaa an tamurra bi qabri wa masjidi fa bakaa Mucaad radiyallahu anhu mu ne ko te amaana boo fi ñëwatee sama di nga romb sama jàkka ji romb sama xabru Seydina Muaz jooy mu ne ko bul jooy mu ne ko bul jooy kon nag li ñu dese woon mooy côté Seydina Abu Muusa moom bi muy dem ana lan la laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu ko nee demal ñoom ñaar ne leen bashira wala tu'assira yassira wala tunaffira ginnaaw bi mu leen waxee lool al imaam abu muusa anal est-ce que laaj na leneen al imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi day solo mu ne xaddatanaa isxaaq qaala xaddatanaa xaalidun an ash-shaybaani an Saïd ibn Abi Burda an abiihi an Abi Muusa al-Ash'ari anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'athahu ila al-Yaman fa sa'alahu an an ashribatin tusna'u biha. al-imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddathanaa Isxaaq mu ne suñu sëriñ. di isxaaq moo ñu nettali qaala mu ne xaddatana nettalee ñu xaalidun di xaalid qaala mu ne mu an ci shaybaani an said ibn abi burda mu jële ci said doomi abi burda moom gisoon nañ càllaleen ba ñu doon wax abu muusa moom lañ tàmbale woon ah. an abihi mu jële ci baayam di abu burda di doom ci seyna abu muusa al ash'ari abi muusa mu jële ci seydna abu muusa al-ash'ari yu abdallah ibn qays saxaabu bu siiw ah mu ne moom seydna abu muusa mu ne yoneen anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman ke yonent bi daf ko yebal yónni ko yaman fa sa'alahu an ashribatin tusna'u biha mu laaj ko ci ay boisson yoo xam ne dañ ko fay defar yaman xam nga naa Seydina Muaaz laajul yu mel nii parce que moom nii la ansaar yi la moom ci wàllu ansaar la dëkk xamul yaman mooy du yaman cosaanam la ba xam lan moo fay dox ak moo tax lan na demee nit ñaak ak nan la ñuy doxe foofu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Muaaz dane ko innaka sata'ti qawman ahla kitaab ci beneen bi innaka sata'ti qawman min ahlil kitaab loolu waxu ko Seydina Abu Moussa de ndax Seydina Abu Moussa min anfusihim moom ci waa yaman la bokk parce que yaman la jóge fa la dëkk ash'ari yuuna yi yamani yuuna yaman lañ dëkk moo tax moom yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ko loolu neewu ko yow kat fa nga jëm lii wëg lii ndax moom xam ne ne kii fa ñoom la jóge kanta Seydina Muaaz mi nga xam ne moom doxandéem lay doon ca ñoom te bokkul ci ñoom mu ne ko yow nag sa ta tati yëgal ne di nga dikkal xawman ay nit ñoo xam ne min ahlil kitaab ci waa ahlul kitaab di gens du livre lañ bokk Seyna Abu Muusa comme que ca ñoom la jóge woon Yaman la jóge comme ni mu ko nettali woon bi mu jaaree ba jaar Éthiopie gaal sànni leen ñu dem Éthiopie daje faat Seyna Abu euh, Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa arda ba ni ñuy ñëwee keroog bi sub Xaybar comme niñ ko gise Euh, ci jataay yu weesu ah yu weesoo weesu ak jamonoy xaybar ak bi ñuy gis tarjama moom seydina abu muusa abdallah ibn qays al ashari radiyallahu anhu moom comme ca ñoom la jóge te fa la dëkk moom repéré woon na fa te xam na niñ doon dunde xam na ne foofu am na ay façon boisson yu ñuy naan am na kat ay mbir yu ñu fay naan yoo xam ne ça fait l'occasion amaana moom bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaam comme que amul façon naan yooyu amul Medina amaana da ko fàtte woon laaju ko wala boog mu jàpp ne concerné wu ko parce que jóge na foofu mu ngi Medina fii léegi bi nga xam ne nag ci la ko yonent bi alayhi salaam di yónniwaat foofu ah mu ne ah xaaral xaaral ma laaj ko an ashribatin tusna'u biha ay façon boisson yoo xam ne dañ koy defar foofu fële. ca yaman di ko fa naan waaw ca sama mbokk yam may yónni gis nga mooy jamono ji mooy gis nga laaj ak laaj bi muy door a jóge fële ñëwul xaybar neewul xay bu ko laajoon bi mu jógee bi mu agsee xaybar kon dooru ko la laajaat ndax du am réponse bu bari di ko laajaat hein mais mooy mu ngi koy door a laaj soit da koo fàtte soit mu jàppoon ne woo concerné wu ko waaye mais bi mu demee ba war koo concerné ndax fa la jëm te dañ koo wooteloo nit ñi woo leen ñu bu dugal leen ci lislaam wan leen lislaam ñu mën a dugg ci diine borom bi subhaanahu wa taala bu boobaa nag ah fa ma jëm seen question quotidienne gis nga waaw yi nga xam ne ñooy laal seen dund loolu la laaj looloo am solo gis nga laaj dafa am lu ñuy laaje ak tamit lu lu lu jara laaj waaw am na yoo xam ne du laaj nit koo xamante ne nii manu la jàpp ak kooram xamul nu mu demee ay julleem xamul zakat dara te mu ngi liggéey am na lu bari yu mel noonu xamu ko kooku ngal la buy laaj na laaj loolu mais nekk fi naan moom mais aqtaab yi moom mooy yow loolu concerné wu la bàyyil aqtaab yi bàyyil xutbu yi loolu loolu amul la benn njariñ waaw waa sawaay amay am daal yi moom ah. dëgg naan la baal ab daal yi baleen radiyallahu anhu baleen ta nga wax yow nga ne man de ni ñuy jàppe euh, bon moom nu ñuy jàppe laajal loolu bul rus te bul rus bul rus xam nga saxaaba bu toll ni Seydina Abu Musa al-Ash'ari nekk ak yonent bi alayhi salaam ba jamono ji ba ci dixième année bi muy dem di laaj naan mais boisson sàngam moom dagan naam daganul ah? ñu bari ci ñun jàpp nañ ne loolu bon loolu rus nañ koo laaj wala même buñ ko xamul dañ koy rusa laaj lu tax ñuy rusa laaj nee nañu laaj ah innama shifaa'ul ayyi as-su'al bu ngeen xamul laaj leen ñàkk xam li koy faj mooy xam mooy laaj da ngay laaj ñu xamal la waaw bul toog mukk naan ah dëkk ba de wala dëkk sàngam wala ñun de suñum réew lii lañuy naan ñépp a ngi koy naan nga ñëw rek naan naanaan ah doo xool lan la ci suñu borom wax est-ce que dagan naam daganul da ngay ñëw rek di dugal sa biir déedéet même bu dee ñëpp a ngi koy def mbir dee koy def Seydina Abu Muusa kon mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam an ashribatin tusna'u biha mu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ci ay façon boisson yoo xam ne dañ koy defar Yemen fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa hiya eh, boisson yooyu ñooy yem qaala sayna abu muusa ne al bitu wal mizru mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñaari façon boisson la mooy al bitu ak al mizru bitu ak mizru Euh, kii ne Saïd ibn Abi Burda nee na ah man nag muy xaw ma leena ah, ah non <laughs> ni sama maam di Abu Muusa laajoon doon laaj lu xamul man damay laaj lu ma xamul ah <laughs> nee na fa qultu li Abi Burda ma wax sama baay Abu Burda ne ko waaw <laughs> mais mal mal baay mal biton waa biton bi nga wax moom ci xadis bi nii saa baay saa maam ne moom moom ndax ñii ay fa ay ay famille lañ ah Saïd ibn Abi Burda Saïd di doomi Abi Burda moo jële ci baayam di Abi Burda baayam Abu Burda di doomu Seyna Abu Musa al-Ash'ari jële ci baayam di Abu Musa al-Ash'ari loolu la waaw mu ne ko ah kon bàyyi ma laaj Abu Burda ne ko ah mal biton waa lan mooy biton xaala sayna abu burda ne ko nabiidul asal mooy sàngara la soo xam ne ci lem lay jóge waaw mooy dañuy bàyyi lem ji ba mu ba nga xam ne boo ko naanee saway hein di gis bëgg ba guddi ba bëccëgu bëccëgu lan non biddiwu bëccëg ne ne dur ne xuy waaw di gis ñaari weer booy xool weer bi koo gis mu def la ñetti nit wala ñaar sa loxo bi tremble nga naan ba ne xuy ne duy tàggoog sa sago mu ne ko albit albitu mooy nabidul asal waaw mooy sàngara la soo xam ne ci lem lay jóge waaw xam nga nabid waxoon nañ nabidu tamri nga xam ne dañuy jël ndox mi jël ay tàndarma daal di ko ciy def bàyyi ko ci ba mu imprégné wu loolu yonent bi saa saam da doon bañ mu selon saison yi mu bañ a weesu vingt quatre heures wala trois jours waaw ah, parce que bu dee daa gën a tàng fermentation bi day gën a gaaw bu dee jamonoy seddaay moom day gën a wàññi trois jours bu ko dépassé parce que bu ko dépassé yow mooy ne tu es susceptible naan sàngara loo xam ne muskir la te kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaraam la yonent bi alayhi salaatu salaam wax te dinañ ko gis ci biir xadiis bi léegi ni euh, kon mooy loolu nga xam ne comme nabidu tamri jël ndox yi Eh, eh, tàbbal ci ay doomi sa ay doomi tàndarma bàyyi ko mu fermante ñu koy naan façon jus la bu neex bu xam ne ñoom dañ ko doon def comme ñun niñ amee suñ façon jus yu màdd yeeg ah jus wu Dakar buy gars yi fii léegi gars yi ñu ci liggéey macha allah waaye dañ fa d'une façon bu gën a lool lañ amagul waaye arti d'une façon artisanale ñu ngi koy def walillahi alhamdu wal minna sheele sénégalais yal na yàlla daal di jàppale ñi koy def waaw te barkeel def mu jëm kanam nit ñi di ci am xëy moo xam ne ci la ñuy suturloo di ci am lu ñuy jaamoo seen borom léegi kon mu ne ko kon bitan al bitu mooy loolu léegi mu ne ko waa wal misru xoola nee na nee na xoolal xoolal li wax nee na dane man mooy doom ji di Sa'id ibn Abi Burda nee na damaa laaj bi sama baay Abu Burda waxee xadiis bi ne biton misru dama ne ko fas mu fa qultu li Abi Burda mal biton lan mooy biton xaala xoolal tontu bi xaala mu ne nabidul asal wal misru nabidu sha'ir allah mooy la laaj bu njëkk bi la laaj mu ne ko mooy nabidul asal mooy jus la boo xam ne ci euh, façon euh, boisson la boo xam ne lañuy defar mais day fermenté wu ba mujj nekk sàngara waa xam nga waxu la ne asal moo xaraam tàndarma nabizul tamri bi yonent bi saa saam doon tere bu weesoo yenn délai yi ndax day bañ mu fermenté wu loolu lu tàndarma lañ ne ne wala ndox mi ci boppam moo xaraam mais bu àggee fa muy xaraame fa muy fermenté woo nga xam ne day taxliil da ci am mooy day soppeeku tax mooy yataxawalu day soppeeku jóge ci loo xam ne lu dagan la dem ci lu xaram waaw comme ni mbir tamit mën a defe le contraire mooy jóge ci loo xam ne dafa sobeeku ñëw nekk lu làpp wala mu nekkoon lu làpp mu mujj transformé wu nekk lu sobewu loolu day am léegi nag. Euh, mu ne ko comme que xam na ne moom albiton xamu ko mu xam ne tamit non bi ci desit bu ma noppee yi dama koy laaj rek xaaral ma wax ko ko wal misru nabidu sha'ir ma ne ko kanta li nga xam ne mooy misru xam naa mooy xaarul mu koy laaj ndax loolu la waaw xam na ne da koy laaj rek ku xamul bii moom beneen bi moo gën a teekii mu ne ko wal misru kanta al misru nabidu sha'ir mooy li nga xam ne mooy ferme mm, jus boo xam ne ci orge lay jóge comme ni ñuy def la rek mooy sàngara xam nga gaa duur ci raisin kese lay lay jóge waaw gaa yi nekk ci garab garabu garabu palmier yi yi defal euh, diw tiir léegi dañ fay ut ci ci ci sàngara yooyu mooy mbir mi l'islam moo tax Euh, xam nga xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ naan sàngara xamru xamru xamru moom ci raisin lay jóge waaw loolu waa jumhuur ne ñoom ñoom loolu lañ tudde xamru yi des ay muskir lañ leen tudde yooyu luy mandilaate mais waxuñ na ne day màndilaate kon léegi xamru rek kese lañ tere na dem leen ngeen naan non sauf que ñoom bu boobaa ñoom pour ñoom xamru yi alquran di wax yii yii yépp mooy ci nabis lay ci tam ci euh, aynab mooy raisin mais yonent bi alayhi salaatu salaam waxu jumhuur a gën a dëgër ndax lan yonent bi alayhi salaatu dane xoolal xadiis bi bi mu ko waxee ne ko al misru nabidu sha'ir kon fii rek xam nañ ne kon euh, sàngara day jóge kon ci leneen lu dul tàndarma day jóge ci lan biton muy asal nabidul asali waaye al misru di nabidu sha'ir ci orge fa qaala nee na bi yonent ba léegi nag tekkil na doom ji loolu nee na yonent ba lay saar saam mu léegi mu ngi ñëw ci li sëy naa baayam moom Abu Burda nettali ko ne ko loolu la ko yonent ba lay saar saam bi ma ko laajee boisson yooyu nga xam ne dañ koy defar di ko utiliser ca Yaman nee na fa qaala yonent ba lay saar saam ne bi mu ko laajee ci ne ko man de dama amoon ay laaj ci ay naan yoo xam ne foog mu yónni yaman dañ ko fay naan mu ne ko maa hiya nee na ma ne ko al bitu man abu muusa al ashari al bitu wal miso yonent bi alayhi mu ne kullu muskirin xaraam allah ah yonent bi alayhi lépp loo xamante ne muskir la mooy day gis nga day mandilaate rek xaram mooy dafa xaram am na feneen fu ne kullu muskirin xamr wa kullu xamrin xaram bépp loo xam ne day mandalaate xamru la ndax xamru mooy maa xaamaral àqal mooy li nga xam ne day nëbbu xel day ñëw ba muur xel mi tax nit ki dootul ànd ak sagoom dootul xam li xew ndax xel mi nga xam ne mooy alxijaab ah, moom daf ko dafa muuru waaw léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne kullu muskirin xaram lépp luy mandilaate lu nekk xaram mooy dafa xaram xoolal rek jawaami'ul kalim yonent bi alayhi sa salaam ni ko suñu boroom joxe jawaami'ul kalim xoola newu fi naan ñaar yi xaraam na parce que boo nee ñaar yi xaraam na dëgg la taalibe bi bu boobaa moom moo fiy nekk naan bon comme que ñaar yi xaraam na xiyaas bi gaa yi doon bañ <laughs> mooy am <laughs> ah doon bañ mooy dañ naan comme que ñaar yi xaram na kon nag lépp lu niroog lii ci yeneen yoo xam ne résultat bi benn lay doon mooy day fermenté wu bay mën a màndalaate bu boobaa loolu day xaram loolu taalibe bi bu boobaa foofu lay dem bu dee ne ku yeewu la te noonu la war a yeewoo taalibe bi noonu la mooy du luñ la waxul rek yow doo ko xam mais yonent bi alayhi salaatu salaam rahmatan lil alamin yërmande la ngir mbindeef yépp xoolal ni def laaj tontu la boo xam ne boo ko amee jeex na kullu muskirin xaram lépp loo xam ne day màndilaate dafa xaram léegi nag man ci laay xame ne ginnaaw ba ma xamee ne sàngara ak ay façon wom yooyu yépp dañuy màndilaate ci laay xamee ne yii dañoo xaram wa kullu mu wax feneen kullu ma askar kathiruhu fa mil'ul kaffi minhu xaram feneen fi fa qaliluhu xaram lépp loo xamante ne nii lu bareem day xaraamal lu toll euh, euh, tenq mooy lu mu tuuti tuuti même bu dee lu toll ni looy def ci tenq la loolu day xaram ci teex xaraam leneen li mu ne lépp loo xamante ni nii mooy lu bareem day xaraamal lu tuuteem day dafa dafay mandilaate kulluma askara lépp loo xam ne day mandil milul kaffi ah kii lu toll ni sa tenq boo ko feesalee boo ko ci naanee mu mandil la ah kooku noo képp lépp loo xam ne lu bareem day mandilaate lu toll noonu comme ça loolu day xaram beneen bi mu ne lépp loo xam ne day mandilaate lu tuuti dafa xaram xanaa xamoo looloo tax bés bu ku képp koo xam ne dafa ñëw te lool foog naa waxoon nañ ko bi ñuy gis wàllu pen yi alxudud pen yi gisoon nañu mooy waxoon nañ affaire sàngara comme que loolu la. kullu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram te xam nañ sàngara pen bi ci suñu boroom teg ku yiñ la war a dóor loolu waxoon nañ ci boroom xam-xam yi entre quatre-vingt quarante léegi xoolal mooy ku ñëwoon càpp puso fekk une tasse de vin selon vin yi vin bu man di doon nga daal ñëw càpp si ca puso ba mu amuk toq nga ŋaan toq bi wadd sa biir làmmiñ yow yàkki naan jël bouteille bi ni ko tëll bouteille deux litres bi yéen a yem devant le juge bu lépp leeree que ne dangaa naan sàngara yow noonu nga ko naane toq puso nga dugal sa biir gémmiñ yow dañ lay fëgg quatre-vingts coups comme ni ñuy fëgg quatre-vingts coups ki ci naanu bërigo léegi wala ki ci naanu teen wala ki ci naanu bouteille léegi waaw ndax lan kullu ma askara kathiruhu fa qaliluhu xaram kullu ma askara kathiruhu fa mil'ul kaffi kon yonent bi aleyhi salaatu mu wax fii xam nga xadiis bi sax al imaam muslim daal na koy solo waaye lu gën a ndaw lii hein kullu ma askara kullu muskirin xaram yonent bi rek dafa xaram waaw kon nag mu ngi noonu nu ngeen mën a defee euh, vin bi sàngara si bière champagne mooy façon yooyu yépp sëng yi façon yi mu mën a lépp xaram waaw lépp a xaram te nag comme que dafa xaram jaay ko day xaram moo tax suñu boroom rëbb yonent bi alayhi salaam wax ne suñu boroom rëbb na waaw jaaykatu sàngara bi nalkat bi ko koy jaay ko koy transporter ñépp seen bi yépp ku ci laal rek buur yàlla rëbb na la te rëbbum yàlla nag tekkiwul na yow léegi sa salaire danga koy perte waaw tekkiwul ne léegi yow dootoo neexle sa àddina dootoo am santé da ngay sida da am AVC léegi déedéet tekkiwul lool de rëbbum yàlla suñu borom wax nañu ko ci suuratul qitaal suuratu sayyidina muhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah ulaika alladina laanahum allah fa asammahum wa ama absaarahum loolu mooy rëbbum yàlla buur yàlla ba mu joxonee joxoñ bu sori ndax sori bu ñu sori ci mbon gaa yoo mu ne ulaayka gaa yoo yële mooy ñi nga xam ne laanahumullah ñoom la buur yàlla rëbb léegi nan la ñuy xamee buur yàlla waaye koo rëbb nu ñu koy xamee mu ne ni mu def mooy def leen na seen nopp yi la tëj waaw seen nopp la tëj ba mooy doot mooy boo waxee ne woo leen bu dee machin lu tudd nga ne ko machine du dégg sii day dégg non mooy dootul dégg dégg jamais jamais moom kufrul juhud lay def waaw fittir lu maa tey jamais mu mën a dégg dégg waaw ulaika alladina laanahum allah fa asammahum mu tëxloo leen ba mënatuñoo dégg yiiw dootul dégg seen nopp bu ñu yoree seen rajo sax di dawal band bi di chercher rajo bu dalee ci rajo alquran fif lay gaaw dem ñu ne oh, bu dee keneen a ko yor saway ndax lan mënatul dégg dëgg allahu nazzala ahsanal xadiisi ahsanal xadiis boobu mënatu koo dégg waaw alxuraan da koy déranger waxu yonent bi alayhi salaatu salaam da koy déranger moo tax hein bokk na ci ñi xame ku yàlla rëbb mooy koo xamante ne nii xaddasanaa lay bañ a dégg waaw parce que xam na ne fu ñu nee xaddasanaa waxu yonent bi alayhi salaatu salaam a ciy tegu mu moo tax loolu da koy soof waaw xaddasanaa da koy soof oh su déggee ñoom ay imaamul buxaari nekk fi naan xaddathana xibbaanun qaala xaddathana abdullah an zakariya ibne an yahya ibne abdillah ibne soyfi an abi maabanin mawla ibne abbas an ibne abbas day mer na xam ne ne mu way kii saa yi lam cay teg saa yi waxu yonent bi alayhi la mais moom parce que dañ koo rëbb moo tax ulaa'ika alladhiina la'anahumullah tekkiwul ne ay basin wam liisu na liis na liis qu'il soit liis na liis garaawul ulaika alladina laanahum allah ñoo ñële ñooy ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla rëbb fa asammahum mu tëxloo leen ba dootuñ dëgg-dëgg waaw moo tax loo wax am nañ lay bu ñu teg ci wet gi wala yu caaxaan moo tax duñu def liy dëgg wa abu absaarahum suñu boroom nee na ma gumbaloo leen mooy dootuñ gis non seulement duñ dégg dëgg mais dootuñ gis dëgg waaw jamais seen bët yi ñoo travesti boo leen wanee leneen li ñuy gis loolu xam nga moo daloon ko faaru Quraysh yi lu leen yonent bi aleyhi salaatu salaam wan ci aaya màndarga buy wan ne buur yàllaa ko yónni ñoo ne saxarat ah suxirat absaaruna ñun daal dara suñu bët yi rek lañu lañu lañu njabar nii waaw iqtarabati saa wanshaqal xamar comme li Seydina Abdallah ibn Mas'ud wax te comme ni ñu gisoon sax imaamu Buxaari ne weer wi xar na ñaar ci jamono yonent bi yi salaatu wa mu ne yéen nit ñi seede leen waa kuffaaru Quraysh lañ doon doon wax moo ala sihru mubin lii daal du dara parce que du ñu gis lii njabar la gu leer parce que ñooñu buur yàlla moo tëj seen nopp yi ba duñ dégg dëgg moo seen bët yi ba duñu gis dëgg waaye moo tëj xatama ala qulubihim wa ala sam'ihim absaarihim seen yooyu yëpp la dóor xisaawa loolu nag loolu buñ naan nit ku kuy dund dee mooy kooku mooy mu ngi dund nii am programme am am organisation man na nekk sax man na nekku pauvre tew fee di yalwaan man na nekk brichard am ay action ci entreprise yu bari waaw wala un grand commerçant wala un grand euh, terrien mais dara waa ji xat maat li anna qalbahu maat ndax xolam moo dee hein buur yàlla tëjoo yépp ba mënula dégg dëgg allahu akbar waaw kon kullu muskirin lépp luy màndilee rek xaram dafa xaram te bu boobaa comme ko léegi kon manoo ko jaay te mooy day sobewu beneen àtte ndax dafa am ay àtte ci yooyu comme xamru nii xamru sàngara ak li ci jëm mooy premièrement dafa sobewu dafa sobewu waaw dafa sobewu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu yooyu yëpp suñu boroom nee na innamal xamru lii nga xam ne moom lañ naan sàngara wal maysiru mooy jeu de hasard yi ñu doon wax bii passé ak pyrofas yeeg ansaab yi mooy yi ngeen def ci hôtel yi ci seen xërëm yi di leen defal yooyu ay soow ak i njar di leen sottil ay butéelu uh, meew ak soow ak ya ngeen fay def ya ngeen di rend yooyu yëpp ricc suñ sobee la salte la tilim tilim la takk takk la min amali shaytaani ci jëfu shaytaane la fajtanibuuhu na ngeen ko moytandu ko waaw te sàngara sàngara cey sàngara waaw léegi nag mooy kon dafa sobewu deuxièmement te loolu bon mun na loolu ginoon na yaatu ci wàllu bulughul maram ah waaw mooy euh, ci euh, résumé yi gisaatoon nañ ko foofu ginoon na yaatu ak euh, bi ci suñu sëriñ def charb charx léegi mooy beneen àtte mooy ne dafa xaraamalan consommer lépp ko xam ne kullu dafa dafa sobew dafa xaraama consommer te dafa xaraama jaay tamit waaw yooyu yëpp yëpp ay àtte la yoo xam dafa concerner lépp loo xam ne muskir la day màndilaate waaw man manuma ne man garaawul damay serveur laa ci baar bi c'est pas grave bon man je fais mon boulot je le bois pas mais je le sers mais dañ naan la ñi yonent bi alei satu salaam noonu rëbb ki koy nal ak ki koy transporter ki koy servir ñoo ñëpp ci biir yow bokkoo ci nga fa sama camion laa yor j'ai fait mon boulot hein, je suis un transporteur bon on a des clients voilà on les euh, livre euh, de bière grawul bañ a graw <laughs> buur yàlla rëbb na la di waaw kon lii la Seydina Abu Muusa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw jàngale mu am yoo xamante ne nii yu lënt la laaj ko bu dee diwa la yet ku la fa yebal la wala ki nga xam ne moo la sut àll laaj ko ko am na beneen laaj tamit am na beneen laaj boo xam ne mooy nga dem ci téere yi xooli masala boobu ana lan la lan mooy tontu bi lan la ci boroom xam-xam yi wax lan moo ci waxu sharia lan la ci suñu boroom wax lan la ci yonent bi alayhi salaam wax boroom xam-xam yi toxal ko rahmatullah alayhi loolu it façon laaj la dellu ci téere yi ba mu leer nga door a dem doo dem di waxe sa xalaat naan je pense que bon lii de moom comme que yàggoon nañ ko fee naan sûrement war naa baax déedéet waaw kon ginnaaw loolu ñu ñëw nag ci ba ñu àggee ba ñu àggee ca yaman ana lan moo xew waxoon nañ la xadiis boobu al imaamul Buxaari ak imaamu muslim waaye imaam muslim ci geneen wàll la ko solo mais li gën a yaatu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi yaa ngi fàttale ko xadiis bi njëkkoon a gis bi mu naan yonent bi aleyhi salaam dafa yónni Seydina Mu'aaz Abu Aba Muusa ak Seydina Mu'aaz ilal yaman mu yónne kullu waaxidin minhuwa minhuma ala mixlaaf wal yamanu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Aba Muusa al-Ash'ari ak Seydina Muaaz yónni leen yaman mu ne te yaman nag mixlaafaani ñaari mixlaaf la mooy ñaari région la yu mag léegi mu ne leen yassira wala tu'assira wa bashira wala tunafira yassira bi yombal leen wala tu'assira te bu leen jafeñal mbir yi de wa bashira te na ngeen bégal nit ñi wala tunafira te bu leen dawloo nit ñi ah nañ ci riwaaya beneen bi ne ci imaamul Buxaari rahmatullah alayhi te imaamu Muslim bunu la Hajjaaj rahmatullah alayhi noonu nag boobu la solo mu ne wa tatawaan wala taxtalifa bu leen fa nekk nag ngeen toppante bu leen fa nekk di xiiroo ka ñaayoo di xëccoo léegi nag foofu xadis boobu xam nga nañ ne woon nañ fi yem foofu après nit ñëwaat léegi nag suite bi moo ñuy yóbbu nag ba ñu àggee yaman ana lan moo xew mu ne fan talaqa xadis boobu kon al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi moom moo ko soloo de ah waaw mooy bi mu def rek baabu maasi abi ci kitaabul maghaazi baasi abi Muusa wa Mu'aadin ilal yamani qabla hajjatil wadaa voilà mooy foofu buntu baasi abi Muusa yu nekk Seydina Abu Muusa Abdullah ibn Qays wa Mu'aad ibn Jabal radiyallahu anhuma ila al-yaman yónni leen yaman qabla laata hajjatul wadaa woowu la ne woon haddathana Muusa qaala haddathana Abu Awaana qaala haddathana Abdul Malik an Abi Burda fu jàllale boobu léegi nag mu ne fantalaqa kullu waahid bi leen yonent ma lay saab saab waxee mu dem kullu waahidin minhuma ila amali ku nekk ci ñoom ñaar ah dem. ci mission biñ la jox war koo doxe war koo jooxe te doxe ko waaw ku nekk Seyna Abu Muusa ne ci sud ba Seyna euh, Abu Mu'aaz nekk ci kaw hein mais nag am na yenn région yoo xam ñu fa nee doonu ñoon sore ndax ay frontière la waaw mu ne fantalaqa mu daal di dem kullu wahidin minhuma ila amali ku nekk ci ñoom ñaar dem ca la muy liggéey lañ ko chargé wu qaala wa kaana kullu wahidin minhuma ida saara fi ardihi wa kaana qariban min saaxibihi axdata bihi ahdan fa mu ne nag kenn ku nekk ci ñoom ñaar bu masoon a fekk ndax dañ doon wër mooy bu ñu ñëwee région bi ñu lay yónni doo ñëw toog fenn rek wër tey yaa ngi fii yaay yaa ngi fii ndax loolu la doo toog rek naan al ilmu yuta xam-xam dañ koy dikkal déedéet loolu wax naa la dégg boroom xam-xam di wax xamoo yan circonstance la doon waxe ak lu taxoon muy wax nga ñëw def ko ab règle bari nañu sànku léegi moo leen sànk waaw waaw hum rijaal wa nahnu rijaal ñoom ay góor lañ ñun ay góor lañ ngay dégg koo xamante ne sawul ij euh, moom matalul daanaka euh, li mu li mu ne daanaka xamul lu bari ah moom mu jàpp ne fii mu ne sawaay am imam Abu Hanifa la radiyallahu anhu bu ñuy wax mu naan comme li waxoon rek waaw bu yonent bu suñu borom waxee fa bil ayni war rasi waaw moom kay gëmm lépp def rek moom buur yàlla moom bu waxee jeex na bu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waxee noonu la waaye bu keneen waxee fa hum rijaal fa nahnu rijaal ay góor la ñu ay góor yow yaakaar nga ne yow <laughs> nga taxaw phrase bu jub sax yow daanaka sawaay boo ma tanee man nga tane maa ngi doon dégg xam naa jataay bii weesu euh, euh, boroom boroom nuxaat yi de dinañu ma dugg <laughs> euh, fa lamma araada an xajjalaaw non loolu kenn du wax fa lamma araada an ya xujja voilà ñoo <laughs> ko dégg ne yee eh, lii de moom les gars yor big yi les yi nga xam ne ñooy les puritains les puristes <laughs> ah làng nañ la xoolal sawaay rek ni muy dam yax rek waaye ja leen ma udran yaa nuhaat yéen yéen ne balaagati wa naxwi wa sarfi wa maa yaduuru xawlaha xoolal yow yow jàpp nga ne yow yàgg am al abu xanifa yéena ba nga naan fa naxnu rijaal fa hum rijaal fa naxnu wa naxnu rijaal loolu bari nañu sànku da ngay dégg gaa yoo xam ne lañu <laughs> naan mais boo leen waxee dara ñu naan la loolu fan la ko suñu boroom wax mu ngi ci alxuraan nga ne leen non loolu du aaya alxuraan ah xadiis la non loolu du xadiis waaye boroom xam-xam yee ko ah kon nag saa yi yooyu moom. comme si borom xam-xam yi ñoom dañuy toog di aventurer wu ci diine yàlla ji si dañuy toog di aventurer wu ci diine yàlla ji ginnaaw bi ñu xamee faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiba mais ak waxal buur yàlla lu dul noonu nga xam ne moo gën a garaaw moo gën a garaaw ci bokk ci ci ci façon bàkkaar yi waaw wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun booboo gën a garaaw moo gën a garaaw nga bëgg tuumaal boroom xam-xamul islam bi que ne dañuy wax ci buur yàlla loo xam ne teguñu ko fenn yow même boo xamul dalilam war ngaa xam ne façon damaa man xaw ma dalil bi waaye xam naa ne moom am na fu mu ko teg même bu dee ne euh, gis naa leneen loo xam ne moo gën a dëgër fi man waaye nag bul ne waa ji waxam la shay baatil imaam bu mag imaam di dox ñuy waxam baatil la hein ñuy wax yow nga taxaw naan ah loolu de moom saa kan moo loolu al imaam Maalik ko ah yow Maalik yi lan rahmatullah wal iyaadu billah bari nañu alku loolu leen alak hein xamoo dara naan hum rijaal wa nahnu rijaal la modestie boo ko amul dangay ngay sonal sa bopp xamoo nangul ne xamoo te bala ngaa jàngi foog nga xam ne xamoo mais boo jàppee ne ña lay jàngal sax yaa leen raw ña la war a jàngal yaa leen raw doo jàng doo jàng hein waajuy xeebaate du ma saam xam-xam waaju rëy ak waajuy rus hein mu daal di kon ku nekk daal di dem ci liggéeyam mu ne kenn ci ñoom bu masoon a dem nekk ci suufam comme que day wër fu ne teer yi ñu ko wax demal foofu région bi ba xam ne jege na kat feneen fi ko fi àndandoowam ba kañ ka ka mu àndaloon di naa Muaz wala keneen ki naa Abu Muusa ku ci xam ne sa moroom mu ngi ci wet gi jege nga kiiwam nga dem seeti ko waaw war ala baghlati ah nga dem nuyu ko mu ne fa saara Mu'aaz noonu lañ doon def fa saara Mu'aaz fi ardihi qariban min saahibihi abi Muusa fa jaa yasiiruhu yasiiru ala baghlati hatta intaha ilay benn bés Seydina Mu'aaz dox muy son côté région biñ ko kii woon mais dafa jege woon ak Seydina Abu Muusa ne ci fañ ko yebaloon mu yër mu jël derkellem daal di war jëm utali ki nga xamante ne mooy Seyna Abu Muusa al-Ash'ari ngir dem gisi ko ngir ziyaar ko nuyu ko bi mu ñëwee mu ne fa ida huwa jaalis wa qad ijtamaa ilayhi nnaas wa ida rajulun indahu qad jumiat yadaahu ila unuqi Seyna Muaaz mu agsee dafa agsi rek soudainement comme ça mu ngi seen bi nii fekk mu ngi fekk Seyna Abu Muusa mu ngi toog radiyallahu anhu ay nit ñu bari daal di koy daal di koy wër mooy mu nekk ci mbooloo mu bari mu gis foofale benn waay boo xam ne dañoo dajale loxo yi yeew ko boole ko doq gi mooy dañ koo mënute takk ko fa qaala lahu Mu'aaz Seydina Mu'aaz bi mu ñëwee nuyoo ne yaa Abdallah ibn Qays ayumma ayumma yaa Abdallah ibn Qays ayumma hada mu ne ko yow Abdallah ibn Qays mais lii la hein lii la mooy kii ñu yeew nii moom lu ko waral ak lu xew mu ne ko seyna Abu Muusa ne ko hada rajulun kafara ba'da islaame fekk seyna Mu'aaz mooy bi mu agsee wàccagul berkella bi dafa ñëw noonu rek gis seyna Abu Muusa mu ngi toog mbooloo mu bari ne fa mu gis ci wet gi koo xam ne dañ koo mënoote takk loxo yi boole ko baat bi ak doq gi mu ne mais lii lan la nuyoo ne yaa waa mu yaa Abdallah ibn Qays lii lan la kii moom lu tax ngeen yeew ko fii mu ne hada kii nii rajulun góor la boo xam ne kafara dafa weddi borom bi subhaanahu wa génn ci l'islam ba'da islam yi ginnaaw ba mu tuubee dafa tuuboon nekk ci l'islam après mu ne excommunié naa ah banaa diine ji ndeke du diine dara banaa ko waaw je libre moi ah qaala Seydina Muaz ne ko ah laa anzilu hatta yuqtal ne ko nag man nag duma wàcc ci berkelle bi ma yéeg nii bala maa wàcc il faut ñu faat waa ba pare parce que loolu mooy àtteeb yàlla waaw yonent bi alayhi min ihda thalath yonent bi alayhi salaam nee na dereetu benn nit jullit daganul ñu tuur ko daganul ñu faat ko lu dul benn ci ñett yi te ñett yooyu boole na ci al mufaariqul diini waa ji nga xam ne dafa tàqale ko al ki nga xam dafa génn ci diineem al mufaariqul jamaa di tàqale mbooloo waaw asayibu zani waa ji nga xam ne buur yàlla asayibu yi wa nafsu bi nafs ah ak waa ji nga xam ne al mufaariqu diine waa ji nga xam ne dafa taqale ku génn diineem asayibu yi mooy waa ji nga xam ne dafa sangewu ba pare njaaloo kooku dañ koy dóor ba mu dee ay xeer ba mu faatu waxoon naa la nag même bu doon ne 1905 la la la sëyoon en 1905 moom daal le 1er janvier 1905 la takk soxna si ba soxna si sëy si ñu fanaan le matin du 2 janvier 1905 ñu tas waa ji toog ba cinquante mu njaaloo akub ajnabiya ak mu njaaloo daal kooku dañ koy faat parce que sayyib la woon mooy mas naa buur yàlla mayoon na ko lu mu xam mu xam plaisir u sëy ci lu dagan ba pare bu dem bàyyi loolu dem di ko uti fu xaram ah même bu dee def na cinquante ans diggante bi kooku dañ koy xaañi xeer mook waa ji nga xam ne moom ci sëy la ne dem njaaloo ju ñoo yem Ah, ak waa ji nga xam ne dafa rey nit waaw rey ci tayef mutaammidan sans kii dañ lay rey ak waa ji nga xam dafa bàyyi diineem waa jii bàyyi diineem nag mu ngi moo tax Seydina Muaz ne man duma wàcc laa anzilu hatta yuqtal yaa aba Muusa yaa Abdallah ibn Qays man Muaz duma wàcc sama berkelle bi lu dul ñu fàtt mooy appliquer atteb yàlla bi waaw fa amara bihi fa qutil am na ci yeneen riwaaya mooy riwaaya bii sax dama koo tëb dane innama ji a bihi li daalik fa anzil bi Seydina Muaaz radiyallahu anhu ne du ma wàcc foog ñu faat ko Seydina Abu Muusa ne ko waaw wow loolu kay lañuy appliquer innama ji a bihi li daalik loolu tax ñoon di ko fii di léegi anzil fanzil wàccal léegoo tax ñu indi fi moom kay dañ koy teg fen bi looloo tax sax ñu mënata ko indi fi mooy dañ koy faat léegi mais nag wàccal yow wàccal Seydina Muaaz ne <laughs> maa anzilu hatta yuqtal du ma wàcc fekk ñu faat ko man daal du ma wàcc fekk faat mooy net sentence bi dal ba pare sama xel di door a dal waaw gis nga ñoom <laughs> fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum aw yusibahum adhabun alim allahu akbar allahu akbar allahu akbar saxaaba yi ñoo xamoon ni mu deme de ñoom àtteeb yàlla taxaw na pourtant Seydina Abu Muusa wax moo tax ñu indi ko fii de toute façon loolu lañ koy def mais wàccal mu ne loolu sax du ko def yée wàcc <laughs> na dee ba pare teg leen li ah li suñu boroom neen ñu nu def ko ba pare bu ñu ko defee boobaa ma door a mën a wàcc fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri na faire attention te def ak très attention te moytu ñi nga xam ne ñooy wuuteeg ndigalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi tukkee gi nga xam ne ndigalam yépp ci boroomam la tukkee fal yahdari alladina yuxaalifuuna am amri nañ def attention gaa yi nga xam ne ñooy wuuteeg mbiram moom aleyhi salaatu wassalaam lan la ñuy risqué an tusibahum fitna fitna dal leen mooy shirk topp leen parce que gis ngeen ak ñëw ba génn ci yàlla ci ci ci ngëm yàlla gi gis nga koo gis lu yonent bi alei satu salaam ne def leen muy def le contraire même bu dee ne mbir la yoo xam ne dañ naan bon début bi du bon yii nii du farata gis nga yooyu ci lelu iblis di jaar par ndànk-ndànk ba nga dem yi nga xam ne farata la bu ne def leen nga far doo ko def li gën lu ngeen mën a doxe mooy sharia ngeen ne ko non du sharia ah non yeneen i ma lay saa saa du yoo xam ne ñooñu nag xaaral ñu présenté la ko ñow ñoomin Montesquieu ñii gis nga am na waaju ñu naan Napoléon hein defaral nañu kot bu baax ay loi yu baax yoo xamante ne nii oh! yooyu daal baal ñu ne ci rek ndax moo dëppook suñu jamono fal yahdar alladhina yukhalifuna ñooñu nañ def attention ñiy wuteeg li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñu yonent bi alei satu salaam teg ak li ñu wax ne def leen nii parce que moo tax it <laughs> li suñu boroom wax rek ka ñu dana an tusibahum fitna fitna xam nga bële moom mooy bi gën a garaaw mooy génn ci diini daa gën a garaaw mais fitna mooy fitna kese fitna xoolal fitna li muy tekki ah mais mooy moom ngay mooy ci fitna gu ndaw gi ngay ne ba dem ci fitna ga gën a rëy wala fitnatu moo gën a garaaw minal qatli moo gën a tar te gën a bon gën a rey kufru weddi ci yàlla loolu ah moo gën a garaaw ñu faat la ah. moo tax gaa yi fi bàyyi ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp xool leen rek seen dund. fu ñu foog ne fa ñuy yaakaar ne fa la ñuy amee péex fa la seenu dund di ndaataa tëllëxe ndaataa tëllëxul de jamais ci ay bor gaa yoo xam ne sawaay ci intérêt yi la ñuy dund nee nañ bon on ne peut pas autrement comment on vivre ici sans intérêt loolu mooy ban dund lool je n'aurai pas une entreprise ma boîte comment je vais faire fonctionner ma boîte Hein Ma voiture que je, avec, lequel, avec laquelle bon, je fais euh, Uber Pop, mais ça, il faut ma am ah, ak propre faut ma kii ak kii banque yi kan moo la wax lool da ngay la neex sax ah yow daal lu ñu wax rek nga ne nga ut sa kii nga dem xoolal gars yi ay deti neen ay nit koo xam da koy ñeen yi ci xamul Eh? yaxsabu yumul al al jaahilu ahniya ki xamul day jàpp ne kii yaa eh, ndekete yu gis nga la sekk mbooro doon wax bari na boroom alal ju ñuy ñee bu ñu ci dindoon àqu nit ñi bor yi ah eh? lan la ko waxee ci lan la ci tegati sax du deseeti dara wala xaw ma dañ koy topp mooy moom kon kër gi mu dëkk sax dañ ko waroon a nangu lépp di bor oto bi mu jënd sax bor la boo xam ne taux bi waaye fluctuation taux bi léegi par chaque mois mu am lu mu joxe dara la moomalul boppam kooku loolu du fitna bu déggee ñu naan moo licenciement bon y a crise mais day kooku moom ci boppam moo njëkk a crise bu crise di am muy crise bopp bi naaw xel mi jaar nële ndax lan problème am na waaye sama dette yi nan laa koy fayee te ci sama liggéey bii laa ko yore te laa ko yaakaaroon te crise am na ñu ngi wàññee ay nit sëriñ bu ne mu dem fa ngir ñu bañ koo dàq sëriñ bi gin koo ruiné waaw ndax boo ñëwee di nga weexal di nga am loo joxe yow sa économie ya nga waroon a téye comme que problème a ngi am si au moins la nga jotoon a au lieu nga téye ko ngir xool lan ngay def nga jël ko investir ko def ko ci ay sëriñ yoo xam ne nee nga ngir ñu daal di fexe sa poste bii moom ñi ñuy wàññi. ñi ñuy licencier yow bu ci bokk nga ruiner sa bopp ñu licencier njëkk laa tudd walla nga bokk ci biir nga mujj dof loolu lépp du la ko teg ndax yow xaalafta amra rasulillah te suñu boroom waxoon na alayhi sa salaam fal yahdar alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna nañu def attention moytu fitna dal leen aw wala bokk yusibahum adabun alim mbugal mu tar dal leen mbugalu àddina bala ngaa dem alaaxira ndax yi yëpp mbugal la waaw ne jullit nga nag ñàkk a jox doxe charia rek loolu rek saa yi doo nekk à l'aise parce que yaa ko fi baax waaw kon Seydina Abu euh, kii mu mu ne du wàcc fekk ñu dóor doo xam foog ñu ray ko mu ne ko wàccal looloo tax ñu indi mu ne mukk waaw waaw waaw Seydina Siddiq nee woon na man radiyallahu anhu du ma xam dara loo xam ne lu yonent bi alayhi salaam digle la wala lu mu lu mu digle lu dul naa ko gaaw def ndax lan damay ragal am tusibani fitna aw yusibani azabun azim ndax damay ragal fitna dal ma wala mbugal mu tar waaw bu dee kooku al rajulu thani fi l islam ba'da rasulillahi deuxième personnage de l'islam ginnaaw yonent bi alayhi saa salaam mooy wax loolu ku nekk keneen ku mu man di doon xalaatal kooku waxatuma laa suñu classe gi ñun mu leer nañu lii mooy sunna ñu ne duñu ko def leer na lii la yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu suñu yoon newu ci xoolu Seydina Muaaz mu ne man du ma wàcc lu dul sentence bi suñu borom wax ngeen teg ko mu ne ko wàccal looloo tax ñu indi ko mu ne ko laa déet maa anzilu hatta yuksal fekk faatuñ ko duma ma wàcc fa amara bihi fa qutil thumma nazar léegi nag Seydina naa Muusa ne faat leen ko parce que loolu la waa ji moom tuub defu ko gé tuubaat sax defu ko moom mu nga fee moom toog di jaay fuñu saway ñu daal di koy digal ñu daal di koy faat Seydina Muaad door a wàcc fa qaala mu ne Seydina Muaad bi mu wàccee mu ne yaa Abdallah kayfa taqra'u al-Qur'aan Allah xoolal li ñu waxtaanee xoolal yii ñoo am solo ñun moom politique bi bon tu vois ces temps-ci bon est-ce que tu penses que diw sera candidat soog naa day sóob rek bon t'as vu le gouvernement bon loi bi mu dugal ngir galgal gars yi xam nga ne loolu du yoon lii maa la ko wax xoolal ba ci kanam ah le président sera réélu avec cinquante cinq pour cent des voix maa la ko wax on verra tu tu viendras me me me me me rappeler cela wala je vais te le rappeler loolu ban njariñ la am yow baal lii ngay wax nga wax lu am solo loo xam ne moo tax ñun boo seetloo économie wax économie wax lañ man mbiru wolof lépp coow kese la bu dee économie wax tout le monde est présent tout le monde est apte tout le monde est abilité waaye bu dee économie jëf kenn du jëf ñépp nekk ci bétaala ji ci chômage bi c'est loolu garaaw na wax kese foo dem lii lañ ñii ñu ngi ci politique bi ñii ñu ngi ci làmb ji ñii ñu ngi ci match bi amoon tournoi yi ligue des bi mondial bi coupe d'Afrique bi des nations yi yii mais ah ngénteel diw la diw li mu wax diw sawaay jóge na Italie indi na kii moom nag moom ak frère am yi frère am bee moom xam naa war nañ ko seetaan ndax lii ak lii ban njariñ la am loolu ngay wax ban njariñ la am ban njariñ xoolal loolu nga bëgg feesal sa dund loolu ngay sa borom say journée loolu nga koy présenter loolu ngay feesal ah te yow loo wax raqibun maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib ak atid di saytu di bind li ngay wax di la kii ngay loolu ngay présenté yàlla allah Seydina Muaz xoolal moom li ñuy waxtaanee saxaaba yi radiyallahu anhu mu ñëw na ko yaa Abdallah yow Abdallah ibn Qays mooy Abu Musa al-Ash'ari kayfa taqra'u al-Qur'an nan ngay jànge al-Qur'an dama bëggoon a xam nan ngay jànge al-Qur'an qaala mu ne ko atafawwaquhu tafawwaqa Seydina Abu Musa al-Ash'ari ne ko man damay saxoo di ko jàng ci guddi gi ak ci bëccëg gi ndànk-ndànk mooy bu ma jàngee tuuti ba benn biir ma arrêté nekk ci leen après ma jàngaat hein waaw comme ni naaga gi def mooy euh, doomu naaga gi bu nàmpee tuuti taxawaat après nàmpaat moom nee na noonu laay def alquran allahu akbar yi xayaatuhum quran allah <laughs> allah ñoom xayaatuhum quraan ñoom seen dund ak quraan la damay jàng tout damay jàng ba ab diir ma taxaw après bu ma kiiwee rek départ ñoom ñoom mooy xoolal kooku kooku kooku xoolal kooku mooy dundam lépp kalaamu ah, léegi nag nee na bi mu ko tontoo lool mu ne ko fa kayfa taqra ya Mu'az naa Abu Moussa nag delloo ko laaj bi na ko waaw comme ko wax naa la man moom nii laay jàngee damay jàng man daal alquran ji ci laay ne rek bu ma ci newee ne ci ne ci ne ci ne ci waaw bu doon tey dañ naan bu ma bu doon ñun bu ma yoree samay jukki daal jàng jàng jàng jàng ba kii après teg tuuti daal bu ma ñëwaat bu ma kiiwaatee rek jëlaat continuer waat waaw man daal ci loolu laay ne. mu ne ko waa yow nag yow Muaz yow fa kayfa taqra'u anta ya Muaz waa yow Muaz léegi yow ana naka ngay jànge alquran yi qaala mu ne Seydina Muaz ne ko déglu leen fii allahu akbar anaamu awwalal layli wa aquumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm fa aqra'u ma kataba allahu lii fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati allahu akbar allahu akbar wallahi waxtaanu ulama moo am solo ah waxtaanu ulama moo am solo ne leen foofale dee leen fekkew jotaay yoo yële waxtaan yoo yële xoolal Seydina Muaaz ne xaamilu ahlil ilmi al ulama yonent mi alei sat salam nee na Seydina Muaaz yawmal qiyaama dañ koy dekkil mu jiitoo eh, boroom xam-xam yi moo leen di jiitu mooy mooy seen njiit mooy nekk ca kanam loo xam ne ab sànni boo jëloon ak xeej sànni fa muy dal lu toll noonu fa muy àgg lu toll noonu la leen rawee gars yi ña koo dégg ñu naan borom xam-xam la topp ci ginnaaw Seydina Mu'aaz te kaana shaban dégg nga li li li li li li li doomu Ubay ibn Ka'b ibn Malik waxoon kaana sha kaana Mu'aaz ibn Jabal shaban samhan min xayri shababil ansaar allah Seydina Muaaz shaab la woon même bi gaañu shaab la woon jeune la woon allah xool Seydina Muaaz mu ne man moom ni may def mooy anaamu awwalal lay waaw man ni may def mooy damay nelaw guddi gi début bi début guddi gi fa aqumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm ma yeew fekk matal naa te joxe naa li nga xam ne mooy sama parti bi ma am ci wàllu nelaw li sama yaram soxla ndax mooy li Seyna kii waxoon Seyna Abu Salman waxoon naa Abu Darda waaw inna li ahlika alayka xaqaa wa inna li nafsika alayka xaqaa sa boroom dafa am ci yow xaq fa aati kulla di xaqin xaqaa mu yow wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam ne sadaqa Salman wax na dëgg sa soxna bu dee boroom soxna wala bu dee boroom njaboot nga say njaboot dañoo am ceew àq sa yaram dafa am ceew àq sa boroom dafa am ceew àq joxal ku nekk àqam Seydina yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk Seydina Abu Darda waxee mu ne ko nag sadaqa Salmaan Salmaan wax na dëgg waaw loolu mu la wax wax na dëgg waaw moo tax ba mu ñëwee ne tey damay fanaan këram boobu la woon waaw laajee soxna si lim ne ko moom day fanaanee julli rek mu ne déet mu xam ne loolu problème la loolu du taggaate bari na ñoo xam ne ñu naan yu wala yu sàngam wala ay wala yu yoo xam ne dañ doon fanaanee julli kese bu ñu xëyee di woor kese loolu noonu du mat ah saa yi doo bala man la may ma yonent ma lay saar saa ma gën ñëpp doon doon def loolu te li gën mooy li yonent ma lay saar saa doon def. li gën tuuti ci boroom xam-xam yi te kenn tuutiwu ci xam na ne circonstance bu ne xew-xew bu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom daf ko fa tànnal jëf ji gën wax yu gën ca jamono ya gën ni mu ko defe moo gën nu ko keneen defe te nii la doon def doon woon fanaanee julli jamais da doon nelaw di yeewu ah. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru layla wan nahara alima lan tusuba mu jeex yaa ayyuhan nabiyyu yaa ayyuhan nabiyyu yaa yaa ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila loolu la doon def doon woon fanaanee julli da doon nelaw di yeewu da doon nelaw ba ceer bu mujj bi ci la doon jóg julli bu jullee ñaari fajar rakkay fajar laata buy julli ji fajar ci mbooloo mu tëdd tuuti bañ di gàtt kii mu jógaat loolu mooy alxanafiyatu samha ku ñu la wax nag ak lu ñu ko màggal màggal si sa waay da doon war ngi dem ma ne loolu du moo gën li gën mooy li yonente bi alei satu salaam doon def voilà Seydina Muaz mu ne man damay nelaw début guddi gi bu ma jógee fekk nag sama yaram jox naa ko li ma mënoon a ngir ngir noppalu ngir mën a gën a jaamu yàlla moo tax mu ne fa aqra'u bu ma yeewoo nag fa aqra'u ma kataballaahu lii ma jàng li nga xam ne moom la yàlla dogal ci man ma jàng ko moom la yombal moom la def jàppandal ma man koo jàng heure boobu allahu akbar ma daal di jàng ci alquran moo xam ci taxaw la ci julli ci biir julli wala ma toog di ko jàng nit ki nag dangay da ngay boole baynal husnayni jàng ci biir julli waaye jàng tamit en dehors de julli bu ko defee ma jóg di naafila fa aqra'u ma jàng maa kataballahu lii li buur yàlla dëppaale pind ma de ma jàng loolu fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati gis nga nag man ya aba Muusa ay Abdallah ibn Qays man mu an fa ahtasibu boo tax damay gis nga ni may amee yaakaar damay am yaakaar di am vraiment gandum yaakaar ca borom ba këne bu may nelaw gis nga bu may nelaw mu may nelaw gis nga ni may jàppe ne bu ma taxawee julli di guddi di naafile di julli di jàng alquran ci biir julli loolu lay wax ah fa aqra'u ma kataballaahu lii mu ne gis nga bu ma taxawee noonu di julli ni may yaakaare am njortu gu rafet ci borom bi këne lii dama koy def uniquement pour yàlla man li wajhillaahi tabaaraka wa taala képp laa ciy seet gis nga ni ma amee confiance yaakaar ci boobu noonu laa amee yaakaar ci samay nelaw gën a tamit c'est vraiment fait pour yàlla mooy ngir ma gën a mën a am ay force ngir mën a gën a nekkaat ci chantier yàlla yi mooy nekk jaam dong di ko jaamu di toroxlu ci kanamam allahu akbar te li ko gën a mooy julli ma nekk moo tax samay nelaw man bu may nelaw ak bu may julli yàlla laa yemale waaw fa ahtasibu nawmati kamaa ahtasibu qawmati allahu akbar allahu akbar gis nga gis nga gis nga xam-xam ni mu wuteeg ñàkk xam-xam waaw mooy bari na gis nga xam-xam nit ki bu ko xamee yéene day transformer les aadaat en ibaadaat mooy bari na yi nga xam ne ay aadala ay acte culturel culturel culturel ñaari nit dinañ ko def kii nii mu nekk jaamu yàlla ci moom kee moom du nekk jaamu yàlla ci moom parce que la lan l'ixtilaafi niyya ndax yéene yi ñoo bokkul moo tax perception bi nit ki am ci boroomam ak yaqin gi muy am loolu li ki bu ko amee di ko dund kooku du bokk ak ki nga xam ne moom yemuñu moo tax ñaari dinañ taxaw ci sàppe seen mbagg yi taqaloo ah waaye seen julli mu ngi mel ni entre asamaan ak suuf kii wa nga ca kaw tax tal fawqal suraya kii mu ngi taxta sara kii xa moom bam ne allahu akbar la commencé xalaat marché muusante marché caaroy gaar marché pilleen marché ñokko la ko baa wala parc ñokko la ko baax foo ne xel maa nga fay dem Wall Street Center foo ne la dem kii nag moom ba mu kiiwee moom la branché ci boromam xolam na sa boromam xam nga ñaar moo tax xoolal rek nit ki muus nag mooy ki nga xam ne day fexe transformer léppam xataa nooy yem sax mu def ko jaamu yàlla te loolu mënu ko lu dul ci yéeneem allahu akbar lépp nga delloo ko ci sa borom lépp moo keroog keroog suñu sëriñ mu ngi mu ngi mu ngi def fàttale bu am solo di di di di di ci keroog ci tudd benn mbokk këne eh, nit ki da war a fexe yow sa lépp di julli waaw yooyu julli bi ñuy def al allahu akbar yooyu moo gën a kawe yëpp mais da ngay fexe sa dund ndax du julli du dara du toroxlu ci sa borom fexeel sa dund yëpp nga nekk ci julli waaw sa dund yépp booy dem marché yaa ngi ci julli booy nelaw yaa ngi ci julli booy kii mooy lépp nga transformé ko loolu saxaaba yi doon Seydina Muaz li mu wax du loolu fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati gis nga waxul leen man boo moo tax gis nga kii est kii am na barrière entre aad ak ibaada parce que li nga xam ne ñépp a koy def muy sonn nelaw même loolu da koy def uniquement li wajhillahi taala ndax lan ngir mën a gën a mën a delluwaat di toroxlu ci kanamu boroom waaw xam nga ku mel nii ku mel nii <laughs> ku mel nii ku mel nii non ku mel nii Allah ku mel nii ja'alana Allahu min min min min min haula yàlla yàlla def ay Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Allahu akbar non mooy yow c'est que amatoo diiwaan ku mel noonu nan lañ ko soxlaatul diiwaan ñu naan nañuy recenser li muy def def na lu baax def na lu bon kooku loolu kooku kooku kooku na buy nooyi sax nooyi jaamu yàlla la. muy xool jaamu yàlla la muy naan jaamu yàlla la ah mu yëkkati tànk bi jaamu yàlla la mu sëqat jaamu yàlla la mu déem jaamu yàlla la <laughs> nu mu toogee mu ngi jaamu yàlla buy dem ci jàkk ji mu ngi jaamu yàlla buy dem ci marché bi mu ngi jaamu yàlla xam li yonent bi alei satu salaam jàngale ci circonstance yi ak nan la ko doon defe nga koy defee loolu tey lu ne moo nekk sama kanam may def li mu ko defee ak ni mu koy defee rek laay def bu ma gisee mu defe ko nu wuteeg na ma xamoon duma sax fexe xam leneen waaw duma sax fexe di xam leneen lu wuteeg moom li mu doon def bu ma gisee man daal day mel ni tànkam daal laa topp ci laa sëgg xooluma leneen yëguma lu géej gi riir feneen ak luy riir feneen ak lu xew feneen mbir mi daal mooy anal maada faala rasulullah lan la yonent mi alei satu salaam defoon képp jeex na tàkk kooku nga xam kooku newul ci jinaan kooku wallahi kooku day yëg kooku aljanna kooku mu ngi ci aljanna di dox ñooñu ne ñoo mën a wax ne gis nga muluk yii buur yi bu ñu yëgoon xéewal gu ñu nekk bi mooy nitu àddina yi man naa nekk julli nag nekk nitu àddina nga xam ne moom yëfu nguur ak jiiteeg yooyu rek pouvoir rek ko neex mu ne gis nga ñooñu ak ci yéeféer yi bu ñu xamoon ci dalu xel ak rafahiya gi ñu ne ak ne mais vraiment opulence gi ñu ne ci suñu xol yi kon dañuy ñëw di xëccoo affaire boobu ak ñun allahu akbar fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati allahu akbar samay nelaw ak samay taxaw di julli laa yemale bu ci nekk ci buur yàlla laa ko jëmale wa anna ila rabbikal muntaha lépp ca moom la jëm tam moom laa ko yéene nga tëdd di xaran lépp nekk yiw waaw nga gëm leen sa bopp bii sa neeku lépp nekk jaamu yàlla yàlla la kooku mooy ki nga xam ne liggéeyam jaamu yàlla la ah waxtaanam jaamu yàlla la léppam jaamu yàlla la acte culture yi nga xam ne se naturel jaamu yàlla la mu dem toilette jaamu yàlla la lu mu def jaamu yàlla la